baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa basaa'ira linnaasi wa hudan wa raxmatan lacallahum yatadakkaruun suñu boroom kon di wax ci laayaab ñeen fukki beek ñett mu ne walaqad aataynaa te joxoon nañu muusaa yonent ba ñu doon wax muusaa alayhi salaatu wassalaam alkitaabu téere bi di tawraat min baadi gannaaw ba nga xamante ne nii min baadi maa gannaaw ba nga xam ne ahlak naa laa alakoon alquruuna peuple yi mooy xeet yi nga xamante ne nii yi fi newoon yu njëkk ca waa seydinaa nuux ñoom seydinaa luut ak ñoom seydinaa huud ak ñoo ñële ak saalixu xeet yooyu yépp alayhimu salaatu wassalaam fekkoon ma mbugaloon leen basaa'ira mu ne téere bi ma jox nag Seydina Muusa mooy am na fa yi nga xam ne moo leen di may ay clairvoyance di ubbi seen bëti xol yi lin naa si ngeer nit ñi la ma wàcc ca téere boo bële mbir la yoo xam ne bu ci nekk rek ca laaya yoo yële ak la ma fa wàcc mbir la moo xam ne dalay yóbbu de directement di la yóbbu ci borom bi du ubbi sa xolu bët de nekk ay leer lin naa si ñeel nit ñi wa hudan waaye njub la tamit de wa rahmatan ak yërmande la'allahum bu ko defee ñoom yatadakkaruna ñu man di maaru ci laaya yi ñuy fekk ci téere boo bële xam nga laaya bi boo fàttale ko moom la al imaam Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu doon wax ne léegi boobu sax am na boo xam ne da koo yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadiis bu wér bi ñuy gis suuratu yaasiin ba doon wax ne lii wane ne gis nga ñaaw ñu ñu doon yónni du ñu ay yon du ay apôtre du ñoo xam ne Seydina Isaa moo leen yónni woon damay li ñu naan naan iz arsalnaa ilayhim ithnayni fa kaddabuhuma fa shaddadnaahu fa fa fa fa léegi mooy ñu weddi leen léegi ñu daal di leen renforcer leen ak keneen loolu noonu waxoon nañ la ñooñu ñoon li gën a dëgëral ay yonente lañ ñoo xam ne boroom bee leen yónni te ñoo ñu ginnaaw ba ba nga xam ne waaja jóge woon ca kaw dëkk ba ñëw di leen wax naan leen topp leen yaa qawmi tabi'ul mursaliin topp leen yonent yi di leen woo alayhimu salaatu wassalaam loolu après da leen a mbugaloon loolu la boroom bi waxoon dëkk boobu da leen a raafaloon xam-xam yu am ñu bari rahmatullah alayhim naan ñooñu Seydina Isa Isa alayhi salaam moo leen yónni woon waaye ku mel ni Seydina Abu Sa'id al-Khudri dafa dàqoon wax jooju ne déedéet loolu du loolu parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax te loolu moom lañ gisoon li nga xamante ne nii mooy ne lii nii këne laaya dii nii ne walaqad aataynaa Muusa dëgg-dëgg joxoon nañ Seydina Muusa li nga xam ne mooy téere ba ginnaaw ba nga xam ne lañu alak xeet yi fi jaaroon kon nag mu ne ginnaaw boobu noonu bi nga xam ne ci la alak borom bi alakatul benn dëkk alak ko ba mu jeex dina alak par benn nit ak ñaar ay ñett yooyu waaye alakub dëkk ba mu jeex loolu moom dane man al qurunal ula laa ko tegoon kon ñu xamoon ci loolu mooy laaya bii la ngir ñu man koo fàttale ko walillahi alhamdu wal minna kon suñu borom ne wa ne suñu borom tabaraka wa mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa maa kunta bi jaanibil gharbi mu ne ko ne woo woon ci côté la nga xamante ne nii mooy pegg ga féete woon euh, penku de sa féete woon sow mooy alxarbi ca ca ca montagne ba il keroog ba nga xamante ni qadaynaa lañu lañu doon àtte tal ñu doon jox ilaa Muusaa di àtte ci moom di ko jox la nga xamante ne al amra dogal mbir ma ca moom mooy di ko yónni ca Firawna foofu la ca Tuuri Siinaa ca xurwa ca côté xurba féete fa nga xamante ne nii mooy ca wàllu soo soow mooy foofu ne woo fa woon de wama kunta ta nekkoo woon mina shaahidiina ñu ko doon teewee kon boo ñëwee nettali leen xabaar boo bële nettali bopp ci alxuraan nañu xam ne lii dëgg guy wane ne borom bii la ko jox du yaakut kereyeel sa bopp comme ni ñuy wax wal iyaadu billah walaakinnaa li am ba mooy ñun borom bi ansha'naa quruunan dañoo dañu fee indi so indiwaat fii bind fi yeneen ay yoo xam ne ginnaaw gi ñoo nekk ginnaaw seydinaa Muusaa ay xeet yu bari ñoo fi jaar fatataawala alayhi umul umur ba li nga xam ne dund gi nag gudd ci ñoom mu nekk ay siècle siècle wama kunta tax ñu fàtte loolu que ne lii nii mooy dëgg gi nga xam ne moo amoon loolu nag am na yeneen yu ci mufassiruna yi di wax waaye loolu nekkuñ ci jotaay yu loo xam ne dañoo nekk di yaatal walillahi alhamdu wal minna mu ne ko wama kunta saawiyanta ne woo woon koo xamante ne nii dangaa nekkoon saawiyan koo xam ne naa nga woon ne toog si nekk fa nga xamante ne nii nekkoon dëkkoon fii ahli madyana nekkoo fa woon de ca waa waa kër madyana mooy waa kër Seydina Shuayb boobale nettali boobale góor goo gële lépp ci mufassiruna yi ne Seydina Shuayb la alayhi salaatu wassalaam ne nekkoo woon foofale ba nga xam ne ca lay wax ak Seydina Muusa lam ko doon wax ak moom tatlu alayhim ayatina nga leen di jàngal li nga xam ne mooy cunu aaya yi woog moo nekkoo fa woon wa walaakin naa waaye am ba des ñun borom bi naa dañoo nekkoon tamas ñoo dañ di nekk mursiliina di leen yónni ñooy ñun ñoo ko yónni woon moom Seydina Muusaa ne ñoo la yónni yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam te ñoo la xamal li nga xamante ne nii mooy xabaar yi ñu nga xam ne ñoo fi njëkkoon loolu ñoo la ko xamal wama kunta te ne woo woon bi jaani bi tuuri ca ka pegg mooy mooy mooy tuuri Sinaa boo bële ca côté montagne ba ne woo fa woon de il keroog ba nga xam ne naa day naa la ñu doon woo Muusa naan ko ba mu demee ba jege foo dégg kàddu ko comme ni ñu ko gise woon mu koy woo naan ko yaa Muusa na ana Allahu rabbul alamin man maay borom bi nga xam ne maay maay maay borom bindee fi mu ne ko nekkoo woon ca ca côté montagne ba ngay dégg lool de walakin waaye li am ba des mooy rahmatan mooy ne alquran jii ma la yónnee xabaar yooyu yëpp nekk ci yërmande la gu tukkee nin min rabbika tukkee ci sa borom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam li tunzira ngir nga xuppo qawman ay nit ñoo xamante ne nii maa ataahum dikkalu leen loon min nadirin ci xuppaate min ko lu la jiitu la'allahum bu ko defee yatadakkaruna ñu mën a fàttaleku daal di dellu seen borom daal di waaru lii gisoon nañ ko ci suuratu yaasin ak keroog it walawlaa walawlaa am tusibahum musiba te bu doon na walawlaa ay way bu dul woon ne an tusibahum mooy waa Quraysh ñii bu doon ne dalee na dal musibatun boo xam ne am musiba mooy mbugal mu ma leen teg bima nag dafa tukkee ci seen loxo mooy ci bàkkaar yi ñuy def ak nu weddi yàlla gi ñu nekkee tey bu ma leen ko defaloon laata ma lay yónni yow ci ñoom lan la ñuy wax fa yaqulu kon doon te kon doon nañu wax rabbana yi yow suñu boroom borom lawla arsalta ilayna rasula lan moo tere woon nga yónni woon ci ñun ndaw bala ne fa nattabi'a bu ko defee ñu topp ayatika sa laaya ya nga xam ne moom la ñuy yëndil moom yonent boo bële alayhi salaatu wassalaam wa nakuna ñu bokk minal ci way ngëm yàlla yi lii de lañ doon wax naan walaw laan tusibahum mooy boroom dina gis nga ay way bu dul woon ne dalee na bu doon ne dalee na laal ay way bu doon ne mbugal dalee na dal boo xam ne kat ci ñoom ñoom ñoo ko fàggu loolu lañ doon wax waaye gis nga loolu lañ doon wax de mooy wax ju nirool dañ doon wax naan bu ñu borom bi yoo indi woon ak yonent de la naku nan na waat naa ne dinañ nekk ahda min ihdal umam dinañu gën gis nga ñaari xeet yii mooy kenn ci ñoom yahuud yi ak juif yi ñoom ñaar ñépp ñoo leen di gën waaye lool rek lay wax nii mu ne falamma jaahum loolu lañ doon wax de waaye falamma jaahumul haqq bi nga xam dëgg googu di yonent boobu nga xam ne moom la ñu doon laaj naan bu ñëwoon de moom doon nañ topp aaya yi muy indi ba mu leen dikkalee dëgg googu di seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye bu mu leen indilee dëgg googu di waxyu bi di alquraan mu aayaay borom bi nekk ci mu buy alquraan min indina tukkee ci ñun borom bi xaalu lan la ñu wax ñoom yéeféru Quraysh yi ñu naan lawlaa utiya mithla ma utiya Muusa ñu naan moo waay lan moo tee aaya yi daal kii yonent bii daal dese naa nekk yonent kii daal taxul ñuy wax ku quoi kii c'est pas yonent lan moo tere woon ba moom joxuñu ko laaya yi nga xamante ne yu mel ni yeen jox Seydina Muusa comme loxoom ba alayhi salaatu wasalaam ba mu dugaloon génn ko mu weex tàll ak yetam wow mu sànni woon mu nekk jaan ak yeneen ak yeneen lan moo tere woon ñu joxoon ko laay yu mel noon awalam yakfuru suñu borom ne waa ñoom xanaa nekkuñ ne ñoom dañoo weddi ñoom ñii di wax ma bima utiya Muusa li nga xam ne moom lañ joxoon Muusa min qablu wenti woon nañ ko waa Quraysh gi est-ce que du déggoon nañu diine diine jooju Seydina Muusa indi muy l'islam bi nga xam ne yahuudi ci lañ newoon ñoom ñi newoon ci seen xërëm yi est-ce que taxoon na ñoom laata yonent bi alayhi saa salaam bi ñëw ñu ne ah Seydina Muusaa tam ab yonent la bu yàlla yónni woon ay mandarga ay miracle kon nañ ko gëm est ce que nañ ko waxuñu ko woon terewule noona nekk ci seen xërëm yi kon yooyu ay wax la yoo xam ne mooy gëmuñu ci dara moo tax suñu boroom ne waa ñoom xanaa ñoom wuñu woon bi ma maa utiya Muusa li nga xam ne moom lañ yónni woon Muusa alayhi salaatu wasalaam ñoom ñu weddi woon ko bu yàgg min leen di dikkal xaalu léegi nag bi nga leen dikkalee yonent bi alayhi salaatu salaam ndax léeg-léeg waa Quraysh buñ bëggoon ak jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam question kal mooy wedam loo ko dañu doon dem ci yahuud yi laaj leen ay laaj léegi nag biñ ñu dem yónni ngir ñu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lool yàgg nañ ko fee gis yahuud yi ne leen jox leen description daal di leen defal portrait daal di leen defal nag melale leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñu gis ne moom la quoi ne seen téere yi de loolu la wax léegi nag bon waa Quraysh nag d'après ñu ne waay ma ne di waay xool leen nii xaaloo ñu ne sihraani waay dara fii léegi sax Muusa moom mooy ak mooy mooy mooy mooy Sihraani gis nga du tawraat bi fi gaa yooyu juif yi di wax ak alquran ji benn la quoi ñaari njabar lañ quoi am na ci beneen jàng ñu ne Sahiraani mooy Seydina Muusa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk ak Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam waaye du ñu dara lu saaxiraani ñoom ñaar ñëpp ay njabarkat lañ kese quoi tadaahara bu dee sixraani mooy alquraan jeeg tawraat dañoo nekk yoo xam ne ay njabar kese la téeréb njabar lañu ñu doon tadaahara dañuy jàppalante nag yahuud yi nañ topp nee ñu ñu ay fii Quraysh bi naan ñu naan naan waaw suñu téere yi lii la wax ñoom ak moom mii nekkul seen téere yi nekkul dul dañuy jàppalante rek ci li ñu ne bëgg ñu nekk def ñu ay ay ñu topp leen waqaalu waaw yéeféru Makka yi teg ca naan inna ñun bi kullin ci ñi lépp tawraat ak alquran yépp kaafiruuna weddi nañu ko qul suñu boroom ne waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen ñoom fàttu kon indil ma leen bi kitaabin indil leen ma bi kitaabin ci téere min indillaahi boo xam ne bu tukkee fa boroom bi tabaaraka wa taala huwa moom ahdaa moo gën a jub minhuma moo gën a nekk ci yoon minhuma ci alquraan ak li nga xamante ni mooy tawraat